fi lbaabi arraabi'i wa salaasiin ba'da al-mi'atayn wa anhu radiya allahu ta'aala anhu annahu qaala qiila yaa rasuula allah maa ya'dilu al-jihaada fi sabiilillah qaala laa tastatii'uunahu fa a'aaduu alayhi marratayni aw salaasa kullu dhaalika yaquulu laa tastatiicuunahu summa qaala masalul mujaahidi fi sabiilillaahi kamasalil saa'imil qaa'imil qaaniti bi aayaatillaahi laa yaftur laa yafturu min salaatin walaa siyaamin hattaa yarjical mujaahidu fi sabiilillaahi muttafaqun calayhi wa haaza lafzu muslimin rahimahullah wa fi riwaayatil buxaari rahmatullahi alayhi anna rajulan qaala yaa rasuulallah dullanii alaa camalin yacdilul jihaad qaala laa ajiduhu summa qaala hal tastatiicu idaa xaraja almujaahidu an tadxula masjidak an tadxula masjidaka fataquuma wala taftur wa tasuuma wala tuftir fa qaal wa man yastatiicu daalik kon al imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah ba léegi ci sunu buntu bi nekk ci kitaabul jihaad baabu premier chapitre deux cent trente-quatre baabu fadlil jihad bunt bi wax ci ngëneelu jihad mu ñëw ginnaaw suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu hadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bim ne euh, muy hadiis mille deux cent quatre-vingt-dix-sept mu ne woon waan Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala marra rajulun min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shi'bin fiihi uyaynatun min maa'in azba walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer fi nga xam ne moom la ñu yemoon xadis bi ci tegu muy xadis mille deux cent quatre-vingt-dix-huit mu ne wa anhu mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci kum jëlewoon xadis bi ñu génn sayyidina mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qiila dañoo alhamdulillah waxees nees ya rasulallah waa ndawal yàlla li sallallahu alayhi maa ya'dilu al-jihaad fi sabilillah dañ koo laaj na ko waa yeneen saa saa lan mooy kem moom di tolloog di équivaut di égal ak li nga xam ne mooy darajaay jihaad ci yoonu yàlla xaala yonent bay saa saa am ne <laughs> ka ko laaj wala ña ko laaj laa tastati'una noo lool manu ngeen ko de a aadu alayhi marratayn aw salaasa ñu laajaat ko laaj waaye yoon salaasa ñu dañoo bëgg a xam rek ana lan moo tolloog jihaad ci yoonu yàlla yeneen saa saram ñu wax ko ko ñaar ñetti yoon kullu daalika loolu lépp buñ ko koy baamu di ko baamu yaqulu mu ngi moom itam mu leen di baamuwaat di leen wax la tastati'una naan leen manu ngeen ko non loolu manu ngeen ko <laughs> summa qaala ginnaaw gi mu ne masalul mujaahidi misaalam kiy jihaad fii sabilillahi ci yoonu yàlla kamasali saa'imi al-qaa'im mooy misaalam ki nga xamante ne nii day wor alqaa'im ak aji taxaw guddi yi ki nga xamante ne nii day toroxlu boroomam di jaamu boroomam di jullil boroomam di rakkaal boroomam ah di aayaatillahi di taxaw di julli di aayaatillahi ak aaye boroom bi yaftur ta du dog waaw du sonn du tokki du yokki di arrêté continuellement lay continuer min salaatin ci julli wala siyam di woor rek di dem waaw mooy woor yi xam ne pas siyaamu dahri yaa ndax koog laa saama wala aftar <laughs> voilà mooy lépp lu xam ne lu baax la lu yeneen saa sam jàngale ci wàllu koor waa ji di ko def waaw di continuer rek ak taxaw guddi julli taxaw guddi yi waxuñ la ko julli guddi gi yee déedéet waaw mooy ngay julli lenn ci guddi yi waaw te waajooj du du arrêté di continuer noonu waaw mu ne lool mooy misaalam hatta yarji al mujaahid ku doon def lool mujaahid bi dem xare ji yow nga nekk ci loolu te doo arrêté continuellement doo dox di continuer waaw guddi nga koy julli bëccëg yi ngay woor ba ni muy dellusee loolu mooy yow kooku mooy misaalam mooy ki tolloog mujaahid bi ku def loolu tolloo nga ak moom muttafaqun a hadis bii de al imaam al imaamul Bukhari na ko Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an ma ñoo ko solo mu ne wa hadha Muslim imaamul Nawawi nag mu ne hadis eh, bii nag mu indi kaddu yi ma indi ma ko indee nii nag Muslim rahimahullah Eh, moom moo ko soloowe nii voilà waaw akbar léegi mu ne mu ne wa fii riwayatin lil Bukhari wa wala wa fii riwayatil Bukhari kanta imaamul Bukhari rahimahullah moom ni mu ko soloowe nii la anna rajulan dane dafa am benn góor sayna Abu Hurayra dana benn waay benn góor qaala dafa wax radiyallahu ya rasulallah waaye yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dul la nii dooma tegtal rek dama lay ñaan nga tegtal ma ala amalin ci jëf joo xam ne ya'dilul jihaad mooy tolloog jihaad daraja jëfu jaamu yàlla joo xam ne ci nawaafil yoo xam ne moo ko defee jëf joo xam ne moo ko defee day kem moog jihaad qaala laa ajidu yeneen saa sam ne ko loolu de dajuma ko xam nga temps yi ni ko doon wax ci hadis bi nga xam nooy hadis Seydina euh, Sayyidatu Aisha te naa yoneen saa salaam ne kon ñun naral jihaada afdalul amal afala nujaahid mu ne laakinna kay yoneen saa salaam ne leen laakinna yéen nag sauf que am ngeen jihaad bi nga xamante ni moo gën a mag voilà waaye yéen am ngeen jihaad bi nga xam ne moo gën a afdalul jihaad hajjun mabruur waaw wala la kunna yi la kunna jihaad hajjun mabruur voilà te xadis boobu moom la imaamul Buxaari njëkk di doon seet ak xadis bii nga xam ne moom lañ nekk voilà kon waa ji yeneen saa saam ne ko ah man de dajuma ko summa qaala mu ne ko hal tastati'u idha xaraja yeneen saa saam ne ko hal tastati'u ndax man nga idha xaraja al mujaahidu bu mujaa jihaadkat bi génnee dem ca jihaad ja yow an tadxula nga dugg masjidaka sa jullikaay waaw mooy fi ngay sujoote fa bu ko defee yow nga daal di taxaw di jullil yàlla rek te doo wala taftur te doo arrêté mu continuellement wa tasuma te ngay woor wala tuftir te doo dog ngay kon na ba kera muy dem bu ñëwaat fa qaala waa ñi na ko waay wa man yastati'a dalik waa lool ku ko man <laughs> waaw <laughs> <laughs> mu ngi noonu voilà waa lool hmm? way way way way moo ko man way ya voilà kon nag mu ngi noon ngir ah loolu dina <laughs> ah am na ci yenn waaye la astati'u dalik waaye dana ah man de loolu ko <laughs> ngir waaye ibn abu bakr ibn abi shayba bu jëloo sufyan loolu dana la astati waa ji ne ah, man nag loolu manuma ko nag voilà kon nag mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi kon laaj bu njëkk mooy hadith bii nii est ce que kon ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet ah hadith bii de al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijra solo na kitaabul jihad at-targhib fil jihad ah mooy côté bi nga xam ne masalul mujahid fi sabilillah côté boobu foofu la indi ka masali as-saa'im al-qaa'im ad-daa'im alladhi la yaftur min salatin wala siyaamin hatta yarji'a noonu la ko imaamu Maalik jële ko ci Abu Zinaad mu jël ko al càllale bu siiw bi mu jële Seydina Abu Hurayra mu jële ko ci Rasuulu Rabbil aalamiin mu ne misaalum mujaahid bi ci yoonu yàlla mooy misaalum aji woor gi nga xam ne ba pare woor bëccëg yi di taxaw guddi yi di sax du dog mukk du du arrêté ci julli ak koor ba ni nga xam ne ci lëkkale di dellusee kon imaamu euh, Maalik noonu la ko indee alkantaal imaamu ahmad rahmatullah alayhima moom solo na ko andi na ko ci musnad bi ci bërëb yu bari waaye na ko noon al imamu at-Tirmidhi solo na ko ak al imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' al imamu Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko andi ci kitaabul jihaadi wa siyar baabu fadlil jihaadi wa siyar wax nañ la ko sànq na hadith sayyidatu Aisha biñ fi gisoon bim naan ya rasulallah sallallahu alayhi tural jihad wala naral jihad afdalul a'mal afala nujahid qala lakunna afdalul jihad hajjun mabrur voilà biñ ne ko ah yonent sallallahu alayhi wa ñun de gis nañ ne jihad saay ah yonent sallallahu ñun de gis nañ ne mooy jëf ji waaye yonent sallallahu ñun jigéen ñi duñu duñu jihad mu ne déedéet yéen am ngeen waaye yéen am ngeen lakunna am ngeen afdalul jihaad hajjum mabruur kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna hadith boobu moom la jiitaloon abaa bi léegi al imaamul Buxaari rahimahullah mu ne mu ne haddathanaa Ishaaq ibn Mansuur mu ne nettali ñu Ishaaq ibn Mansuur di leen sëriñ di Ishaaq ibn Mansuur ibn Bahraam al-Kawsaj Abu Yaquub at-Tamiimi al-Marwazi Euh, euh, ñii ne am nañu ñu naan euh, kii fële la wàccoon dafa wàccoon fi nga xam ne mooy Naysaabuur moo tax an Naysaabuuri rahmatullahi alayhi ah, Marwa la juddoo waaye Naysaabuur la newoon ba fa la génn àddina rahimahullah génn àddina la deux cent cinquante rahmatullahi alayhi mu ne axbaranaa Affaan mu ne nettali Affaan de Affaan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Usmaan al al-Basri was-Saffar al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génn àddina la deux cent vingt rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammaam mu ne ki nekk mooy Hammaam di Hammaam ibn Yahya ibn Dinar Abu Abdillah ibn Abu Bakr rahimahullah al-Basri génn àddina la cent soixante-trois am nañu wax cent soixante-quatre am nañu cent soixante-cinq wallahu ta'ala a'lam qaala haddathana Muhammad ibn Juhaada mu ne ki leen nettalo Muhammad ibn Juhada al-Awdiyu rahimahullah al-Kufiyu génn àddina la 131 am nañu la 130 wallahu a'lam qaala mu ne akhbarani Abu Hasin mu ne ki ñu ne ki ma xabaare man doom mooy Abu Hasin di Uthman ibn Asim ibn Hasin mooy Abu Hasin al-Asadiyu al-Kufiyu rahimahullah génn àddina la 127 am nañu la 128 anna Zakwan haddatha mu ne Zakwan de moo ko nettali muy Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madaniyu borom import export génn àddina la cent un ci wute bu ci am rahmatullah alayhi anna Aba Hurayrata kene Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu haddathahu moo ko nettali annahu qaala mu ne jaa'a rajulun ñii la ko indi imaamul Buxaari jaa rajulun benn waaye daa dikk ila ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yal a muccal ko tey sërmal ci moom fa mu ne dullani ala amalin ya'dudul jihaad ah mu ne yonent bari saa saam doo ma tegtal ne moo kem moom jihaad qaala laa ajidu yonent saa saam ne dajuma lool de qaala hal tastati'u ila imaam al-Haafiz doon naan hadiis bi wa taxoon ñu mel ni ñoom imaam kii nu mu tudd euh, euh, Sayyidatu Aisha doon wax ñoom jigéen ñi doon wax ni naral jihaada wala tural jihaada ci yenn riwaaye afdal amal parce que ren saa sam bañ ko laajee ne ko lu ko gën da ne ah man de daju <laughs> mu ne laa ajidu fa qaala mu ne ko nag waaji hal tastati'u idaa xaraja al-mujaahidu an tadxula masjidaka fa taquuma wala taftur wa tasuma wala tuftir qaala wa man yastati'u dhaalika qaala Abu Hurayra waaw léegi Abu Hurayra ca yokku la inna farasal mujaahidi la yastannu fi tiwalihi fa yuktabu lahu hasanatu voilà moom loolu moo ko ci yokk Abu Hurayra mu ne nee inna farasal mujaahid mais loolu lu mu jëlee ci ren saa la de fasu ki nga xamante ne nii mooy jihaadkat bi mooy day nekk sawar. ci téye giñ koy téye tiwal mooy laxaab giñ koy téye di gis muy bajantu di kii voilà di dugg ci noon bee ko génn di def noon di dugg ko génn muqbilan mudbiran ma'an ka jël <laughs> mu di sax rek comme la umru doon wax <laughs> mithluhu mithluhu saylu min ali saray <laughs> hein loolu euh, euh, euh, mooy bu koy def sax hein mooy fa yuktabu lahu hasan loolu xataa fasam yi di def bu dee tey oto bi mu war wala char bi wala avion bi euh, daw gi muy daw di kii muy dugal premier deuxième muy waaye <laughs> yooyu sax dañ ko ci bindal ay <laughs> wala wala char de combat bi wala wala pick-up bi nga xam ne ci lañ teg yëf yi di bomb yi <laughs> ak yooyu yooyu xatta buy buy dugali vitesse wala nga gis oto bi baax lool mécanicien de l'armée yi defar nañ ko loolu dañ ko ci fay dañ ko ci biddal ay xasanaat walillahi alhamdu wal minna kon al imaam al Buxaari rahimahullah nii la ko ne bon indi na ko euh, beneen kitaabul jihaad wa siyar yi bi ñu nekk ba léegi euh, ci baabu afdal an-naas mu'minun yujaahidu bi nafsihi wa maalihi fi sabiilillah dañ xool boobu mu ne haddasanaa Abul Yamaan al-Hakam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 rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Sa'iid ibn al-Musayyib mu nekk ñu nettal mooy Sa'iid ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn Aa'iz ibn Imraan ibn Maxzuum al-Qurashi al-Maxzuumi Abu Muhammad génnaat na quatre-vingt-dix ñu ne ba quatre-vingt am na ñu ne cent cinq am ñu ne quatre-vingt-treize am ñu ne quatre-vingt-quatorze bokk kii xam-xamam gina yaatu ci taabi'iina yi am na Abaa Hurayra goro Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra gorom la moom moo doon denc doomu Sayyidatu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu jigéen anna Aba Hurayrata radiyallahu anhu qaala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul mathalul mujahidi fi sabilillah mu ne misaalam kiy jihaad ci yàlla wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi yàlla nag moo xam kiy jihaad <laughs> mise en position pour la ah, mooy lool rek misaalam kiy jihaad ci yàlla yàlla nag moo xam kiy jihaad ci yoonam de parce bari na ñuy génn ànd ak armée yi xare yi dem ci waaye seen yéene baaxul yàlla taxul comme liñ la waxoon misaalu xuzlaan walillahi alhamdu wal minna aadana allahu min alxizlaan ah ka masali xuzmaan euh, aadana allahu min alxizlaan amin yal nañu borom bi musal ci gàcce gu tool noonu génn ànd ak xayrul bashar ki gën ci mbindeef yi dem di xare ji tool yàlla defe sa yéene baaxul ba nga dem sawara yàlla tere kon bu dee loolu jamono yeneen saa sa lay xaw lan ngay xalaat ci leneen ak keneen ku euh, diw àndal mooy la lay jariñ du ma ànd ak sëriñ diw wala kama àndal déet li lay jariñ mooy yéene yow bi nga am waaw yow looloo lay jariñ sëriñ bi lu mu la bëgg bëgg bëgg bëgg nga baax dafa am yoo xam ne manu la koo defal waaw loolu dafa leer naññ dafa leer naññ waaw gis nga bu julli jotee mbaax yéenu mbaax yi nga war cee ne du sëriñ bi mooy taxaw di la ko defal yow yaa koy def kan mooy rukon kan mooy sujjóot yow taalibi bi yaa koy def ngir yàlla waaw kon nag mu ngi noonu bu woor jotee kuy woor yow yaay xiif ah sëriñ bi day xiif kon day xiifal boppam xiifalu la te mënulaa dugalaale waaw buy julli mënula la yóbbaale jamais parce que ni mu nekk farata ci moom la nekk farata ci yow amul benn différence voilà dari nag moo la gën a xam yàlla moo la gën a xam yoon wi te nag Eh, boo dugg yoon woo xamul it ut gid boo xam ne maahir la ku muus ta xam mbir mi eh, xirrit <laughs> kooku daf cee baax nga am ko moom mu man laa gide loolu kese la ñuy doon sëriñ waaw l'essentiel mooy yow nga mucc moom mucc na xam na ba pare waaw git la xam na fi nga xam ne fa gaynde yi nekk ci àll bi comme que da nga war a jóge fii dem ci beneen rive bi te moom xam na beneen côté bële fi gaynde yi nekk ak yan heure la nelaw ak yan lañuy génn ak fi nga xamante ne boo dajawul ak gaynde di nga dajeeg ma ñoomin bukki foo yëpp xam ko kooku ah ànd ak kooku moo gën a wóor yow nga ñëw di demal sa bopp noonu waaw moo tax wattami' sabila man anaba ilayya borom bi ne woon toppal yoonu ki nga xam ne moo jëm ci man mooy borom bi moo nekk mooy mooy bu doon mën nañ ko walillahi masul ala mooy ca moom nga jëm waaw wa inna ila rabbikal muntaha ci sa borom mooy daytal ba fa la ñu jëm voilà foofu lay la jaamu yàlla ji yépp ngir jegeel ñu suñu boroom la waaw am nay pakk-pakk nag yoo xam ne mooy àll bi mooy gaynde yi la doon wax sa naf soo ngi fii gaynde gu garaaw la laa wax na bayna janbayk bi nekk sa diggante ñaari mbagg yii ak a garaaw <laughs> waaw <laughs> moom moom asadun dari la de bu bu bu garaaw te mën a loraate waaw manoo ko dompter tu ne peux pas le le dompter ah tee ngaa seet koo xam ne moo la tane nafsu hawa shaytaan ak iblis ak gaa yooyu yëpp ñu ngi fi ak àddina loolu ñooy yu garaaw yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi li nga xam ne foog nga traversé ko nag pour dem te sa borom waaw léegi nag boo fi nee di asaaloo lu mel noonu te benn dund nga yor yoroo ci fukk yoroo ci ñaar <laughs> kon nag li ngay def mooy da ngay ut ku moo xam ne ku wóor la ku dëgër ku ku ku kii ku xam. mu daal lay tegtal lool kese la kon masalul mujahidi fi sabilillahi misaalam jihaad bat gi ci yoonu yàlla wallahu waaye yàlla nag alam mooy ci xam dëgg-dëgg de bi man ci ki nga xam ne yujahidu mooy jihaad fi sabilihi ci yoonam mu nekk masali saa'im kooku misaalam mooy as-saa'im aji woor al-qaa'im aji woor ba ci al-qaa'im taxaw guddi di julil yàlla wa tawakkal allahu mu ne borom bi nag kooku moo chargé wu moo yenu moom mi nga xam ne dara waru ko lil mujahidi mooy tabammana allahu bala rek mooy bi ñeel kii jihaad fii sabili ci yoonam ah, bi ci yoonam bi an yatawaffaahu bu deene da koo faat daa def mu faatu fa xare ba an yudxilahul janna borom bi garantir ko eh, dugal ko aljanna aw wala boog bu ko faatul yarji'ahu mu delloo ko saaliman mu jóge ci xare bi nekk koo xam ne day mucc ma ajrin man na fa jógee am blessure waaye même bu fa jógee am blessure mooy saalim mooy mucc ci lan mucc ci dee voilà loolu la mais tekkiwul ne kon ku faatuwul rek doo ma booy dellu doo sax blessé déedéet loolu feeyee ñu ko woon xam nañu ko voilà mooy saaliman mooy mucc ci dee waaw mu dellu ci euh, bu faatuwul ma ajrin aw ganima ànd ak yool bi bu dee ne dañ leen a gañe mais amul yool amul màng wala ñoo ñu gañe am yool daal di dellu pay xam ne moom la leen borom amee xanima te ku amee xanima ah, a alam kon nii la ko al imaamul Buxaari andee beneen kanta al imaamu Muslim bi mu ne nag lafz yi kàbbi kàbbi imaamu Muslim la ibnul Hajjaaji moom mu ko di ci kitaabul imaara baabu fadli shahaada fi sabiilillahi taala léegi mu ne xaddasanaa nu baab yi wax nañ la imaam Muslim defu ko de surah yee ko def ba mu ne xaddasanaa Sa'iid ibnu Mansuur mu ne nettal Sa'iid ibnu Mansuur rahimahullahu ta'aala ibnu Shu'ba al-Xuraasaani Abu Usmaan al-Marwazi at-Taaliqaani al-Balkhi al-Makki rahimahullahu ta'aala ah, eh, nga xam ne moom mu ngi juddoo fële ca jaw Jawzajaan waaw ci bilaadu Xurasaan rahimahullahu taala génn àddina la deux cent vingt-sept am nay wute rahmatullahi alayhi qaala mu ne ah mu ne haddasanaa Xaalid ibnu Abdillah al-Waasiti mu nekk ñu ne tali mooy Xaalid ibnu Abdillah al-Waasiti di Xaalid ibnu Abdillah ibnu Abdirrahmaan ibnu Yaziid Abul Haythami ñi ne Abu Muhammad al-Muzani al-Wasiti at-Tahan rahimahullah génn àddina comme année bi imaam Maalik génn àddina l'an 179 am na ñu ne 182 rahmatullahi alayhi an Suhayl ibn Abi Salih mu jël ko Suhayl ibn Abi Salih di doomi Zakwaan mi ngi gisoon fekk hadiis bi rahimahullah Abu Yazid al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àdduna lan 138 am nañu ne lan 140 wallahu ta'ala alam an abihi mu jëla ko ci baay mooy Zakwaan bi koy waxoon sànq muy Abu Salih as-Samman az-Zayyat borom import export an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qiila lin-nabi ni lii xam nga fay dane qiila ya rasulallah ma ya'dulu al-jihad fii dane qiila sallallahu alayhi wa sallam linnabi sallallahu alayhi wa sallam maa ya'dulu al-jihaadu fi sabiilillah al-jihaada fi sabiilillah azza wa jalla qaala laa tastatii'uunahu qaala fa a'aaduu alayhi marratan aw marratan aw thalaathan kullu dhaalika yaquulu laa tastatii'uunahu wa qaala fi thaalitha mathalu al-mujaahidi fi sabiilillah kamathali as-saa'imi al-qaa'imi al-qaaniti bi aayaati llaah laa yafturu min siyaamin wa laa salaatin hatta yarji'a al-mujaahidu fi sabiilillah allah allah allah voilà <laughs> ah moo tax ku jàpp ne affaire la bu simple lu rëy la de lu rëyo rëyo rëyo rëyo rëy la moom jihaad léegi ginnaaw kon taxriij bi nii walillahi alhamdu wal minna Eh, bon xadiis <laughs> la boo xamante ne nii eh, day wax tamit ba léegi ci ngëneel li nga xam ne moo jëm ci wàllu jihaad gi ñu ne voilà mooy eh, lëkkaaleem leer na ak bunt bii da wax gëneelu jihaad mooy yonent waayu saa xamal nañu ne misaalam ki nga xam ne mooy kiy jihaad <coughs> ci yoonu yàlla ba ñu ko laajee ne ko lan moo tolloog jihaad ci yoonu yàlla dana manu ngeen ko <laughs> moom mi nga xam ne moo ñu gën a xam mu ne manu ngeen ko non loolu moom manu ngeen ko te ñi muy waxal ñooñu gën a màgga ah. attention saxaaba yi lay waxal laa <laughs> tastati'una manu ngeen ko waaw def lu kem mook jihaad moom loolu manu ngeen ko ñu la feteel ko baamuwaat ko mu ne manu ngeen ko ñetti yoon après mu wax leen lu tax na ko nekk essayé xool mu ne misaalum alhamdulillah al mujaahid fi sabilillah kamasali saa'im mu ngi mel ni kii woor al qaa'im mooy di wooru bëccëg yi du arrêté al qaa'im bi taxaw di julli al qaaniti bi ayatillah waaw allahu akbar allahu akbar qunut nag comme li al imam al asir wax ne daa bari lu muy tekki boo gisee ci alquran ak sunna daa am lu bari lu muy tekki moo tax mu ne day tekki day ñëw boo gisee ci xadiis yi ci maanaa wute ka taa comme topp yàlla wal xusu ak toroxlu wa salaa ak julli wa sawm ak war wa du'a ak ñaan wal ibaada ak julli ak jaamu yàlla wal qiyaam taxaw di julli wa tuulul qiyaam ak guddug taxaw di jaamu yàlla wa sukut ak noppi voilà kon loolu waaye lii mooy ci taxaw di jàng alquran loolu la euh, euh, nga xam ne du du du mukk waaw mooy il faut nga def loolu mooy looloo ki kem loolu kan moo ko man kenn da koo man waaw doo arrêté mukk amul pause amul dara di continuer rek di dem loolu manu la nekk moo al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne fii hada al xadis ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj muy sharh xadis bi mu ne nekk na ci xadis bi ah azimu fadli al jihaad li anna as-salaata wa as-siyaama wal qiyaama bi aayaati llaahi afdalu al a'maal wa qad ja'ala al mujaahida mithlu man laa yaftur an dhaalika fii lahzatin min al lahzaat wa ma'lumun anna hadha la yuta'atta li ahad walida qala sallallahu alayhi wa sallam la tastati'una wallahu a'lam waaw al imam an-Nawawi mu ne nag xadis bii moom nekk na ci luy wane màggaa yu ngënee lu jihaad waaw ci yoonu yàlla ndax kat julli gi mu tudd fii ak woor ak taxaw di ci aaya yàlla yi di ko jullee ci guddi yi quand même alquran loolu mooy li gën ci jëf te def na yoneen saasam def na mujaahid bi ne mooy misaalam kii def lii te du mukk ci benn instant benn gendeeku ci gendeeku yi mu ne te nag xam nañ ne nag mbir la moo xamante ne jàppandiwul ci kenn la ko borom bi mayul mu man ko foo jaar di nga nelaw di nga julli nelaw woor arrêté def ay pause waaye mooy misaalam mooy kuy continuer voilà mu ne loolu moo tax nag yeneen saa saa ne loolu laa tastati'una waaw loolu moom manu ngeen ko bu ngeen bëggee am jëf jëf ju tolloog jihaad manu ngeen ko mooy lii ku man de ku bëgg defal nga seet waaw allahu akbar allahu akbar waaw wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kon rëy naa kon dañ ciy gis loolu waaw wala imam kanta imam al-Qadi Iyad mu ne ishtamala hadithul baabi ala ta'zim amri al-jihad waaw wax li comme li nga xam ne imam an-Nawawi moom la wax ginnaawam li anna as-siyama wa ghayruhu mimma dhukira min afadil al-a'mal qad 'adalaha kullaha al-jihad hatta sarat jami'a halat al-mujahid wa tasarrufatihi al-mubaha mu'adilatun wala mu'adilatan li ajri al-muwaadib ala as-salaa wa ghayrihaa wa lidhaa qaala sallallahu alayhi wa sallam laa tastati'uuna dhaalik ko wax ci saraawam di ikmaalul mu'lim eh, moom imaam al-qaadi Iyaad al-Maaliki dëkkoon fii ci Rabat ci Maroc rahmatullah mu ne hadis bii de day daa làmboo eh, màggaay màggal boo xam ne moom la shari ash-shari' yeneen saa sa màggal mbiru jihaad ndax kat di woor gis nga woor ak yu mel noon yi ñu tudd fii bokk na ci gën ci jëf yi nga xamante ne yonent bay saa saa nee na yooyu yëpp jihaad tolloo na ak ñoom waaw ba ni nga xamante ne mooy xaalu mujaahid bi yëpp te loolu xadiis gisoon nañ ko fi romboon na te mooy imaam Abu Hurayra wax ci xadiis imaamul Buxaari bi ci fin bi kene non imaamul Muslim bi kene même façam wi sax bu buy bajant noonu ak di dugg ci noon yi ci génn ah waaye di ko téye ci laxaabam bi di ko kii ak loolu waaye muy bajantoog noonu ak di dugg ci ñoom loolu rek dañ ko yi bi dal xasanaat waaw hatta buy buy buruute sax di lekk ci ci ci ngooñ mi ci loolu lépp dañ koy bindal xasanaat te xadiis gisoon nañu ko allahu akbar léppam te loolu day kenn nekk ki nga xamante ne daa sax nekk ci julli ak woor yi comme yooyu moo tax looloo tax yeneen saa saa ne loolu manu ngeen ko ah waaw waaw akbar ah kon loolu mooy lëkkaaleen ak bunt bii di wax fadlul jihaad yi lu jihaad Allah waaye ginnaaw jànget yi am na leneen lañ ciy jàngal mooy xiyaas bi doon wax bee weesu dañ ko ciy jànge parce que waa ji bi mu ñëwee laaj <laughs> lan mooy niroog jihaad yeneen saa salaam dafa qiyaase mbir mi ak leneen loo xam ne lu ñu xam la seen gëneel waaw muy julli ne masalul euh, mujaahidi misaalam jihaadkat bi fii sabi ka masali siyaam day mel ni a saaim al-qaa'im al-qaanit bi aayaati llah loolu mooy mu ngi koy defal raisonnement par analogie par li nga jot a xam ñu wax la ci nela gis nga lii boo bëggee xam fi mu toll xoolal lele voilà loolu ci diine ji la bokk waaw <laughs> loolu ci diine ji la bokk te yoneen saa salaam moo ñu ko jàngal di misaale ay mbir di jegeñal ay compréhension yoo xamante ne day tax nit ki gën mën a comprendre taalibe bi loolu it méthodologie la ci jàngale na ko jàngalekat bi xam. waaye it li boroom xam-xam yi da wax naan lii dañ ciy xame ne gis nga ngëneel yi yàllay def fadlullahi kese la ci jëf yi xeetu jaamu yàlla yi ngëneelu yàlla kese la du loo xam ne yow lenn la mooy il faut mu wér na ci yonent saa sallam la jóge bu wéree jeex na kantaa doo nekk naan waa mais loolu ah di jéem waa loolu moom ak tamit yi nangam gisoon nañ li ñoom eh, Seydina Usmaan rek baatu yawmin fii sabilillah xayrun min ah! fi yawmin fi ma siwahu min al manazil takku benn bés ci yoonu yàlla fa volontaire yay vulnérable moo gën junni bés ci leneen wàccuwaay yu baax yi ci yoonu yàlla ci ci ci ci ci jaamu yàlla yi a hadis sayna salman ne ribaatu yawmin wa laylatin xayrun min siyaami shahrin wa qiyaami eh, moo niroog li <laughs> moo gën hein <laughs> eh? sauf que loolu mooy nit ki da ko dul man moo tax yeneen saa saa doo ko man mooy ngëneel yi liñ bëgg a wax foofu mooy du loo xam ne ci qiyaas nga koy teg waaw borom bi mooy tafaddul ak ngëneelam la rek bu muy def loo xam ne mooy seet ci jëf yi lu ko neex mu def ci lu mu deful ci feneen waaye doo teg daa mu xel ah lii waaye il faut mu saxee ci yonent saa salaam de voilà bu saxul moom taxul ñuy wax waaw kon nag <laughs> eh, te xadiis bu mel nii dafa am ñi nga xamante ne dañ naan jihaad moo gën a baax ci mbooleen jëf yi ci luñ doyal dañ koy teg ci xadiis waaw waaye loolu dese naa dëgër daja dese naa leer parce que de toute façon jëf yi ñuy wax nii mooy jëfi naafile yi la voilà parce que kii julli te du arrêté di woor du arrêté loolu du du weeru koora ah. te tamit du julli yi nga xam ne mooy julli farata yi mooy kii naafile la ñuy wax loolu dese naa dëgër voilà wallahu taala alam hein te loolu moom xam nga moom dañ naan jihaad te loolu dëgg la li tax mu nekk li gën ci ci jëf mooy Euh, euh, jihaad mooy la pour li i'laami kalimatul ilah ngir yëkkati li nga xam ne mooy kalimatu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam gina wane diine ji mu gina feeñ gina féete kaw tasaare ko waaye tamit ni mu koy defe noonu ci ngay fayaale li nga xam ne mooy euh, daayu kiifir da nga koy wàññi terrain ba mu occupé woon ci kaw suuf day day day day wàññeeku inna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha <laughs> waaw <laughs> loolu la boo gisee yéeféer yi am problème hmm? euh, bokk na ci mooy loolu dañu gis affaire bi ni l'islam di avancer quoi léegi nag tous les moyens sont bons waaw tous les moyens sont bons ne dañuy arrêter loolu waaye loolu ma nañu ci dara waaw waaw afala yarawna anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun <laughs> allahu akbar loolu moo leen moo moo leen jaaxal suñu boroom ne euh, afala yarawna est-ce que ñoom yéeféer yi gisuñu anna natil arda ñun dañuy dikki suuf si nan ko di ko wàññi min atrafiha ci wàll yi mooy lan bokk na ci firi yi euh, mooy suuf si nga xam ne lëndëm dafay feesoon ginnaaw ba nga xam ne leer a fi nekk parce que maam aadama bi mu fiy ñëw alayhi salaatu wassalaam en tout cas ñun suñu ñi nga xam ne ñooy xeetu doomu aadama moom bi mu ñëwee leer la fi indi waaye lëndëm gi daa far di yàq di yokk di yokk suñu borom bi yónnee yonent fa ndànk-ndànk ba ni nga xam noonu la yónnee seen sang ki mujj fekk àddina bi yëpp lëndëm waaw lépp lëndëm lépp di kéefër presque ba mu des ay poches yu ndaw ay bërëb yu ndaw léegi nag suñu borom nag mooy def gis nga yooyee gis nga l'islam bi muy feeñ fële ca jaziratul arab ci yonent sallallahu alayhi bi muy commencé fépp kéefër loolu presque fépp mu commencé di wàññeeku di yokk bu l'islam di yokk mooy kéefër a ngay wàññ wàññeeku loolu la naan xanaa ñoom gisuñu gisu yéemu gis bu leen di bàyyiloo xel te ñu dellu ci seen borom te xam ne lii mooy dëgg këneenu nattil arba dañuy dikkal suuf si nam ko suhaa di ko wàññi men atrafiya ci wàllam yi mooy di wàññi kéeféer l'islam di yokk kéeféer di wàññi moo tax yonente bale saa saam ne woon hadith sayna Adi ibn Hatim radiyallahu anhu la yablughu hadha ad-din ma balagha al-layl wa an-nahar diine gii di lislaam gii ah <laughs> wallahi dina àgg fépp foo xam ne guddeeg bëccëg beneen bi ma balagal xuf wal xaafir fu tànk bay sol kawas wala sànke mën a tegu wala sabu gilim wala fas mën a tegu décembre dama fa àgg kon loolu gaa yi man dara